wa qaaluu in nattabici alhudaa macaka nutaxattaf min ardina awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay'in rizqan min ladunnaa walaakinna aksarahum laa ya'lamuun suñu boroom di wax ci laayab juróom fukk bi ak juróom-ñaar gisoon nañ laaya bii léegi ñu doon wax ne ana kan la laaya bii moom lay wax en tout cas dañoo jële ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ki doon wax lii mooy alxaaris ibnu Usmaan ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf al-Qurashi moom moo ko doon wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal xaaris moomale moo doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci lay foo yi ñuy joxe rek ngir bañ a nangu li mu leen di woo naan ñun de xam nañ ne sa wax jii sax ngay wax nii dëgg la de alquran jii waaye nag ñun len moo tere li ñu tere daal ñun waa Quraysh ñu daal di topp sa njub gii ngay woote mooy ne bu ñu ko màggal arab yi daal di dal suñu kaw de daal di dal ci ñun ñii waa Makka ndax li nga xam ne bu boobaa ñoom ñépp dinañu wuteeg ñun bu boobaa te bu boobaa ñun duñu mën a faire face duñu mën a jàmmaarloog ñoom de léegi nag suñu boroom ne Mawlaana Ibn Abbaas ci la boroom bi wàccee laaye bi wallahu ta'ala boo demee boo na yi dañuy tudd loolu le léegi nag ndax dettali boobu wér naam wérul wallahu taala alam léegi nag suñu waram tabaraka wa taala mooy yooyu ay lay façon lay la rek yoo xam ne yu caaxaat yoo xam ne mooy ñi xawoon a am kersa tuuti ñi xawoon a bañ a doon daal nga xam ne nekk ñoon ko agent abu jëlin ngir wax wax yu ñaaw ñii dañ doon wajee ma wax mooy bon comme ko xam nañ ne manuñoo waxe neneen ñu fexe rek ut lay woo xamante ne di lay woo xam ne jàpp nañ ne mooy wu gën a daal suñu boroom ne wa kam ahlakna di continuer mu ne ñaata lañu alak min qaryatin ci ay réew yoo xamante ne ay box yoo xamante ne nii jiitu woon nañ fa de ñoo xam ne batirat ma'ishata mooy dañoo beew ca ca ca xéewal ya ma leen defal ñuy dund ca seen dëkk ya ma defal leen ay xéewal yu baree baree bari ñu daldi ciy beew ba fàtte maa jaamu buñ leen di woo ñu bañ gaa yoo yële mu ne fa tilka léegi nag dama bëgg yéen waa Makka yéen ñi nekk fii di ma weddi ginnaaw bi ma leen defalee lii lépp defal leen ngeen dëkk foo xam ne xaraman amina foo xam ne sanctuaire la Makka gii ba pare man wormal ko nit ñi ba pare di fi xëcc mboolee meññe fi di fi ñëw ma defal leen loolu lépp kon yeen da ngeen bëgg a def ñi leen fi jiitu woon xam leen ne bari na ñu ma fi ñu fi jiitu woon de ñoo xam ne batirat ma'ishataha de dañoo beew ca seen dund ga ma leen defaloon tax ñu beew ba fàtte ma fatil kamasaakinuhum mu ngi noo nele seen dëkkuwaay yi wër leen ci suuf si ngeen xool waa an waa samul du da ngeen di romb seen kër ya xoo dem leen ngeen xool masaakinuhum seen dëkkuwaay ya lam tuskan min ba'dihim kenn dëkku fa ginnaaw ñoom illaa qalilan lu dul ñu ñéew wa naa te ñun nekkoon nañ nahnul waarisiin ñun borom bi tabaaraka wa taala mooy ba ñu fa jógee suuf yooyu yëpp maa leen récupérer maay ki nga xam ne maa leen yor boroom nekkul woon de ta du dañ di nekk muhlikal quraa di alak ab dëkk ab dëkk bu man di doon di dëkk li di dëkk di alak boog dëkk yi xattaa lu dul yabaasa mu daal di yebal fii ummiha ci réew yoo yële ca ña nga xam ne ñooy ponkal ya ña nga xam ne ñoo ko jiite rasula dina yónni ña nga xamante ne nii ñooy jëfa gën a màgg dina leen yónni ci ñoom rasula ndaw de yatlu alayhim mu leen di mu leen di jàngal ayatina yutla yatlu alayhim ayatina yonent boo bale ma daal di yónni ci ñoom bu ko defee mu daal di ñëw di leen jàngal li nga xamante ne nii mooy sama laaya yi nga xam ne moom lañ ma war a moom lañ war a jaam moom lañ war a topp ba nga xamante ne nii noonu lañ may gëmee de léegi nag mu nekkoon kon borom bi tabaaraka wa taala wa maa kunna te ñun nekkuñu woon muhlikil qura di mu di mbugal ñi nga xam ne mooy dëkk yi fi jaaroon te doon weddi illaa lu dul wa ahluha daa fekkoon ne ay ñoñam zaalimuuna ay waykatu bokkaalekatu lañu yàlla lañu woon ay tooñkatu borom bi tabaaraka wa taala lañu woon mu ne wa maa utiitum mu ne borom ne wa maa utiitum min shay'in lépp xam ne lépp loo xam ne loo si leen jox rek min shay'in ci dara ak nekk nag ci wàllu xéewal na xam ne fa mataawul xayaati dunya loolu nekk lu dul poñatum àddina mu doya di mii ta suufe wa zinata wa zinatuha te tuur tuur tuur tuur àddina kese la bu leen yaakaar ne li leen borom bi di defal ki nga xam ne dafa waddi yàlla moom na leer ne loolu nekk lu dul poñatum àddina muy gaaw a dem la dee wa zinatuha ak mooy tóor tóoram taaru taaru àddina bi nga xam ne moo tax ku nekk di ci rey sa bopp te xam waaye dañoo war a kat subhaanahu wa taala xayrun moo gën wa abqaata mooy li dina des de mooy àddina gi ngeen di ngeen di ngeen di dëkk njëkkante tax ngeen weddi ma afala taaqiluuna ndax yéen du ngeen xalaat afaman man wa hasana suñu boroom ne afaman wa'adnaahu ndax waa ji nga xamante ne ñoo ko dig wa'dan hasanan dig ko dig bu baax waa ji nga xam ne daf maa gëm ma daal di koy dig dig bu rafet ba nga xam ne fa lay mujj ëllëg waaye fii ci àddinaam fa huwa ta moom laaqiihi nu man di demee dina da da dig boo bële ma ko digee man est ce kooku yem naa ki nga xamante ne nii mattaanaahu dama koo dama koo dama koo jox ay bànneex fii mataal xayaati dunya dama koo xéewalal mooy ci poñeetum àddina mu doya di mii summa ginnaaw gi fii àddina mu am fi ay xéewal am fi santé am fi lépp am fi alal am fi ay doom am fi ay jur am fi ay carnet d'adresse fu ko neex dem yooyu yëpp ma defal ko ko waaye ci àddina gu gaaw a jeex gii est ce que kii yem na summa ginnaaw gi moom àddina kese la gëm yi huwa moom yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi minal muhdariina ñu boole ko te ñuy teewal biir safara est ce ak ki ma dig àjjana moom te moom nu mu man di demee moom dina fa dugg kooku ak kii ñoo yem waaye xam ngeen ne yemuñ de mel ñu ne ko waa bis boobu mu nga xam ne moom fa lay fa lay nekk bokk ci minal muhdariin ñuy teewal biir safara bis boobu kañ la mu ne mooy wa yawma bis ba nga xamante ne nii yunaadihim des nañ leen woo ñoom yéefér yi di leen woo nag ne leen fa yaquulu ñu naan leen ayna shuraka'i alladhina naan leen moo ayna shurakaaiya borom bi ne leen wax leen wax leen ne leen sama borom man seen borom nee naa ndax ñoom bu ñu dégg kàddu borom bi de déedéet ndax boroom bi moo wax ñoom yawma idin ñoom daf ñu nekk ay nit ñoo xam ne yawma idin an rabbihim la mahjubuun comme ni mu ko waxee ci suuratul mutaffifiin ne gaa yi gis nga yéeféri yawma idin bu koroogee yawmal qiyaam an rabbihim ci wëllif seen boroom la mahjubuuna dama leen di wëllif mooy dama leen teg bu du ñu gis dama leen di xañ ñu gaal gis ma du ñu gis seen borom ñoom ñoo ñële seen borom mooy duñ ko gis te duñu ko déggal dara mooy ne lépp loo xam ne boroom bi moom lay wax da leen di yónnee ay intermédiaire malaaka yi yoo xam ne ñooy ñëw di leen ko wax moo tax bu boobaa mu ne bis bi ñu leen di woo fa yaqulu ñu ne leen nag ayna shuraka'i alladhina kuntum tazumun ñu ne leen moo yéen ana ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoom ngeen ma doon bokkaa moom ngeen ma doon bokkaaleel ñi nga xam ne ñoom ngeen ma doon bokkaaleel daal te yéen daal yi ngeen jàppoo ne ne yaa yéey ñoom ngeen may bokkaaleel ca kaw suuf di ma bokkaaleeg moom qaala alladhina haqqa alayhimul kawul léegi nag mu tontu ñi nga xamante ni nii moom yey na ci seen kaw kër mooy dugg safara sa borom nga ne woon dina ko feesal ak yéeféer yi ñii topp iblis comme que moom dafa topp iblis ba fii léegi nag mu tontu xaala mu wax alladina ñi nga xam ne xaq daal dina yey alayhimu ci seen kaw alxawlu wax ja rabbana muy dugg safara rabbana é e yow suñu borom haawulaa yi naan gis nga gaayélaye yaa ngi ñu doon laaj naan ana ñi ñu doon doon bokkaaleel ñiñ la doon bokkaaleel gis nga gaayee alladina aghwayna aghwaynahum gaayee mooy ñi nga xamante ne nii aghwayna ñun ñoom lañu sànkoon de aghwaynahum mooy ne gaay yi nii oh ñoom ñooñu sànk de kama gawaynaa comme ni ñu sànkee ñooy niñ ñoo leen sànk comme ni ñu sànkoo rek wala aghwaynahum kama gawaynaa ñun sànk nañ leen comme ni nga xamante ne nii noonu lañu sànkoo naa tabarra'na ilayka ñun nag dañ nañ ci ñoom de dañ nañ ci ñoom ñu ngi lay wan borom bi ne dañ nañ ci ñoom maakaanu nekkuñ woon de iyaana ñun ya'buduna doon jaamu lii mufassiruna yi dañ ne jinne yi la mooy saytaane yi leen doon réeral nga xam ne ñoom ñi nga xam ne yey na ci ñoom que safara lañ jëm ñoo naan rabbana haawulaa yi gis nga gaayee alladina aghwayna gaayale ñun ko ñun dañoo sànk ñun ñoo leen sànk aghwa alladina naa way awaynahum ñoo leen sànk kamaa naa comme ni ñu sànkoo waaye nag mooy dañ leen doon woo fekk ñoom daa fekkoon ñu sànko ba pare mooy bo forcé wuñu leen woon ngir ñu topp ñu ah, ñoom dañ leen a woo ñu daal ñuy topp kon nag ñoom daa fekkoon cànkute gi nekk ci ñoom ba pare dañ leen a woo rek ci mbeew te gi ñu daal di ñuy topp kon away naahum ñoo leen sànk kamaa away naa comme ni ñu sànkoo bañ ñu toppee kenn forcé wu leen loon amoon nañ seen libre choix toppuñu kon nag tabarra naa ilayka de boroom di ñun deñ nañu ci ñooma ah, mooy ñenn ñi ci ñun deñ nañu ci ñun loolu saytaane yi dañ koy wax ci nit ñi itam dañ koy waxante seen biir de comme la mu waxoon rek naa la xillaawu boo ñi nga xam ne ñooy xaritoo yi yi nga xam ne borom bi taxul yow yawma idin bu ko roogee ba'duhum li ba'din adu ay lenn li ci leneen li ay noon la ñu des la ñuy nekk illal muttaqiin ba mu des ñi nga xamante ne nii ñooy ñi gë ragal borom bi tabaaraka wa taala ba pare ñu naan borom bi kon nag deñ nañ ci ñoom ko waa maakaanoo iyaana ya'buduun gaa yi jaamu ñu woonaa bu ñu fontoo ñu ñëw ba fii naan ñu lan naan ñun jinne yi ñun la doon jaamu déedéet ñun saytaane yi daa fekk ñoom noonu la ñu meloon laa wax dañoo bonoon rek kon nag bu ñu fi ñëw bëgguñu ko puus daa fekkoon ñoom ngeen doon woo wa qiila ñu ne leen ud'u shurakaakum fa da'awhum léegi nag ñu wax altoppe yi ak ñi nga xamante ne ñooy saytaane yeeg gaa yooyu nag ne leen woo leen na ngeen ma doon bokkaaleel nag léegi ana seen xërëm yi yéen waa yéen waa Quraysh ñu weddi woon ak yéen yéefér yi fa da'awhum ñu woo leen nag ne leen hee ñëw leen falam yastajibu lahum waaye duñ leen wuyu waaye xërëm yi matt yi nan lañ leen di wuyoo wara awul adaaba gaa yi gis mbugal mi nag gis mbugal mi xam ne bon de façon moom si dootul jaas quoi suñu borom ne law